waaw ay eh, toi non il faut pas di jaamu yàlla di kii ma ne dañ koy jaamu ngir loolu parce que borom bi moo bëgg ñu jaamu ko ngir loolu <coughs> dañoo jaamu yàlla di ajjana la ñuy jaamu wala yàlla la ñuy jaamu moom moo bëgg ñu koy ñaan ajjana ñu ñaan ko ko ajjana ndax moom loolu bëgg mais di xam-xam lu lay faux soufi yooyu ngay dégg wala ñu lay jaa ay discours yoo xamante ne di jaay ne fii mën a wax nañ am solo waxuñu fi dara lu am solo waxuñu fi dara lu am solo waaw li la góor bi nag ci ay wax yoo xamante ne ni yow boo xamul en fait sa bopp bi mooy lëbëjoo waaw sa bopp bee lëbëjoo waaw lékkate yoo <coughs> warul woon a lëbëjoo de waaw warul woon a lëbëjoo ah, dañ lay nax kese waaw nax kese ngir góndi laa ci wax seen waxi caaxaan yooyu mais fii li fi borom bi wax moo fi am gis nga bi mu tuddee <coughs> sax euh, yonent yoo yële yonent yu mag yooyee dane euh, tudd yonent yu bari ne ñoom ñoo ñi nga xamante ne ni innahum kaanu yusaari'uuna fil xayraati wa yad'uunana raghaban wa rahaban wa kaanu lana xaashi'iin suuratul anbiyaa waaw mu ne gis nga ñoon dañoo newoon ñoo xam ne kaanu dañoo newoon yusaari'una fil xayraat dañ doon yëkkalante ci ne fa ñun am xemmem ak la ne fa ñun borom bi ak la borom bi lëkkaale ak sopp ko ak topp ko ak jax ko muy comme ay ajjara ngërëma ak yooyu yëpp wa rëhaban waaye di dég ci li nga xamante ne nii moo lëkkaa rek li nga xamante ne nii képp ku ma moy muy safara ak sama sànj rawati ko ak am li nga xam ne mooy sama mer gu du dakk wa kaanu lana xaashi'in te yonent yooyu la nekkoon ngir ñun kese lañ ragaloon ñun lañ ñun lañ tiitoon ñun lañ ragaloo nga ñëw fi naan ay waayi non gars yi faut di jaamu yàlla ngir yi quoi ma ne kan moo wax dañoo jaamu yàlla uniquement pour àjjana kese yàlla la jaamu mais moo bëgg ñu ñaan ko loolu lañ ko koy ñaanal tam dañuy jaamu yàlla ngir lool waaw waaw il faut arrêter wax yoo xamante ne dafa vide amul njariñ waaw ba pare yàq accueil de nit ñi waaw bu ko defee ñu gis ci àjjana ci alxuraan yoo xam nan la taxawee badar badar ah kan mooy yonent may sa saam taxaw nit ñi taxaw laata xare bi eh, commence nu wax li muy wax waaw nekk dugg ci ñoom xare ba faatu dina am àjjana ah Umayr ibn kii jóg <coughs> saxaaba yi wan ah, nga ne ma ne mu rafet waat mu dugg ci ñoom xare ba faatu mooy àjjana nga dégg ñoom sayid keroog <coughs> du Umayr ibn Wahb de kële waaw kii ne nga dégg euh, kii Seydina Anas ibn Nadr ci xare bi bi mu taree mu dajeek Seydina Sa'd ibn Rabi' Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu siddiqul ansaar mu naan ko mais Anas foo jëm mu ne ko man inni la ajidu riihal jannati duuna Uhud waaw maa ngi daj waaw maa ngi daj xetu ajjana bala may agsi ci montagne Uhud fii léegi dem xare ba faat ñi di gi lu nekk nga ñëw ah, alxuraan bi wax ah, yii yëpp ak aaya yi li mu bëree nga ñëw naan nit ñi walla nangam ak nangam nangam moo xam man ne demal toog waaw léegi <laughs> kon di laaj àjjana laaj la lay dugal àjjana ak la la koy may loolu dafa am solo waaye laaj la lay eh, eh, soril safara ak lay tax doo fa dugg loolu am solo moo tax Seydina Xudayfa radiyallahu anhu woon man nit ñi dañ laaj yonent bay saa saam lu baax man ma koy laaj yu bon yi ngir man koo teet may koo moytu waaw léegi yonent bay saa saam mi ñu ko laajee lool mu ne taqwallahi wa husnul xuluq taqwallah mu ne bi ci njëkk mooy ragal yàlla parce que mooy fondation bi ah waaw taqwallah non mooy fondation bi bés boo ko amul moom yaa salaam mooy lépp <coughs> taqwa moo tax borom bi lu bari alxuraan dana ñoom ñooy mucc waaw waaw buñ tegee jahannama teg gisru bi gaay romb gaay bi romb wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiya nan la borom bi mucc ladina taqaw ñi ragal yàlla ñoom ñooy mucc wa nadarul euh, zaalimiina wala mujrimiina ñi nga xamante ne nii euh, ñooy euh, way ñaaw gi ay jëf way jomb ñaa jaamol ah ñoom ñu bàyyi leen fa daal di ñu daal di buuf wadd ci la nga xamante ne mooy biir safara ñan ñooy mucc summa nunajjil ladina taqaw wa nadaru zaalimiina fiiha jisiya waaw mooy ragal yàlla mooy li lay may nga mën a mucc safara ëllëg waaw ay martaba la nag taqwallah waaw teet mooy di teet lépp looy dugg di teet sa boroom di ci seet sa boroom al muraqaba ana lan moo may may ngërëmu yàlla ma nekk ci ana moo may jegeel sànjum yàlla ma sori ko idil muridu la yuridu abadan ghayra rida rahmani haythu qasada li bamba wax radiyallahu anhu waaw ndax kat ki nga xamante ne nii mooy ki nam ma dem ci bi te ñépp ci yow sëriñ ak taalibe laa yuridu abadan du du bëgg mukk gayra lu dut rida rahmaani ngërëmu yàlla xaytu qasada fu mën di jub ak fu mën di ne ah moom la gën a bañ waaw ndax borom bi moom laa yaghfiru an yushraka bih waaw nga sori ko waaye taqwallah ngay ut wiqaaya diggante yow ak sa sànjum borom di wiqaaya mooy protection loo xam ne mooy dox ab dig dig la diggante yow ak li nga xamante ne mooy li safaraay sa borom ak li ut wiqaaya loo xam ne ab dig dig la diggante yow ak li sa borom tere loolu mooy taqwallah ci gàttal ba mooy tax ngay làmboog ndigal yi di sori tere yi te yàlla tax waaw te yàlla tax Allahu akbar kanta rafet jikko mu ne wax husnul xuluq pour bañ a guddal mooy gis nga ragal yàlla ragal yàlla sa diggante sa borom la boro yonent bay saasam da ci boole affaire yi ñaari affaire mooy boo seetee charia bi yépp ak tey charia bi jëf yi nga xamante ni yow sa digganteeg sa boroom la ak yi nga xam ne sa digganteeg sa moroom la mooy sa jaam mbokki jaam yi taqwallah c'est concerné loolu sa digganteeg sa boroom la shirk naa ko sori teet nee na laa taqrabu zina bu leen jege njaaloo sori innamal xamru wal maysiru nangam ak nangam waaw yooyu rijsun ma sori waaw sàngara yooyu mu wax sobe la ma sori waaw liñ doon wax léegi wala yantab ba'dukum ba'dan bu leen di jëwante nangam waaw wala tukrihu fatayaatikum alal bighaa'i bu leen di forcer seen doomu jigéen yi ci prostitution ñuy njaaloo ngir am alal waaw di leen utal ay milliardaires yoo xamante ne nii bëgg nañ gone bu ndaw nga leen di utal ngir ah, euh, euh, rémunération ñun am liñ lay jox mu ne loolu bu leen ko def waaw yooyu yëpp nga sori ko waaw li nga xamante ne lépp loo xam ne moom la alquran di tere sunna nga sori ko <coughs> ngir la ngir sa borom lool sa digganteeg sa borom la ndax inna allah xarama dafa xaraamal ay mbir bu leen ko jege rëdd ay ay xudud <laughs> bu leen ko jege de bu leen dëkk yu bon ya waaye xudud yi mu dëdd dina fii bu fi kenn dëxal yi bu leen ko jege waaw loolu sa digganteeg sa borom la taqullah moom amul jaaxam ci moo tax boobu bépp boo ci def ngir keneen yàq ko ndax ana aghna shuraka an ash-shirk man amila amalan ashraka fihi ghayri taraktuhu wa shirkahu aw kama qala azza wa jalla hadithul qudsi borom bi ne man maa gën a doylu <laughs> ci ñuy may bokkaale ci bokkaale képp ku fi jëf benn jëf bokkaale ma ci lenn dinaa ko bàyyeeg la may bokkaale waaw kon mooy taqwallah ragal yàlla waaw <coughs> looy bàyyi lu yàlla tere wala ngay lam la mu digle yàllaay tax bu keneen tax loolu say gën deg sa borom waaye xusnul xuluq loolu sa digganteeg sa jaam moroomu jaam yi la rafet jikko al muamala waaw waaw mooy al muamalaat hmm? nga gis koy kiiwee côté xam ne pratique yi nga xam ne yooyu jëf yi ah, yooyu sa digganteeg sa borom yi nag muamalaat sa jëflante ak yi nga xamante ne mooy sa mbokki jaam yi husnul xuluq nag foofu la lay yóbbu waaw waaw mooy loolu léegi nag nan nga koy def waxoon nañ la li imaam al-Hasan al-Basri waxoon dañuy gis xadiis bi tegu ci xadiis bi bi mu ci teg ni mu ko yóbbu woon xusnul xuluq te lu mel la al imaam Ibn al-Mubaarak eh, rahimahullah Abdallah Ibn al-Mubaarak ibn Waddaah al-Hanzali at-Tamimi mawlaahum Abu Abdirrahmaan al-Marwazi al-Khuraasaani rahimahullah daal di woon wax te imaamu Tirmidi <coughs> dina ko ba mu paree xadiis imaam moom la ci waaw <coughs> abdallah ibn al-Mubarak rahimahullah abu wahb jële ci moom mu ne an abdillah ibn al-Mubarak annahu wasafa husna al-xuluqi fa qaal huwa bastu al-wajh wa badlu al-ma'ruf wa kaffu al-adha waaw te lu mel nii la imaam imaam al-Hasan al-Basri rahimahullah waxoon mu ne moom abu wahb Muhammad ibn Muzahim al-Amiri mawlaahum al-Marwazi mu ne Abdallah ibn Mubarak de rahimahullah dafa melale rafet jikko mu ne mooy bastul waja mooy tàllal sa xar ci jaam yi bañ a nekk fu ñu la gis ngay ñànga boo leen gisee ñàngaloo woon sax gis nañu ngi ñëw nga ñànga waaw jël sa kanam bi bind ci mer naa te meroo meroo woon waaw mu ne bastul wajh ah da ngay tàllal sa xar kanam waaw yaatal ko talaaq mooy talaaqatul wajh bi yonente bi alei saa salaam doon wax bokk na ci sarax wa an talqaa wa an talqaa axaaka bi wajhin talq hadiis sayna Adiy ibn Haatim waaw radiyallahu anhu bu kenn xeet ci njëkk dara même bu dee ne <laughs> lu waay mën a def fege boppam safara ëllëg na ko def waaw te bu mu xeet ci njëkk dara même bu dee da ngay sa mbokk ci xar kanam gu najj mu ne kon bastul wajh sa xar kanam fu ñu la gis day najj ngir nit ñu baax yi waaw ngir jaamu yàlla yi wa badlul ma'ruf waaye lépp loo xam ne njëkk la goo leen mën a defal nga koy yulli sa dayoog coono ngir di leen ko defal nekk ah ci seen service rek fekk loolu nekkul jurul merum yàlla nekk fekk loolu du lu xaraam waaw fekk li nga xam ne ginnaaw say farata loolu man nga leen ko defal defal leen ko ak kooku ku man di doon bul xool bon kooku nag bon du ma moroomam parce que kooku kooku ma mag ko dix ans di xanaa gisuñu xadiis bi yonent bi saa sala ah Anas ne benn jaar yi day jóge ne jàpp ci loxoom moom alayhi salaatu wassalaam dox ak moom ci mbedd mën yéey ah, mu daal di koy doxal ay ay ay ay <coughs> ay aajom waaw ba pare du ne mukk yonent bay saa saa looloo doxalee waxoon naa la eh bay sa loxo way en plus jaam la quoi waaw in kaanat al amatu min imaa'i al madina la ta'khudhu bi yadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa tantaliqu bihi haythu sha'at hadith six cent cinq ci buntu soixante onze bi comme niñ ko gisewoon mooy doonee jël <coughs> <coughs> man ñi may daan doxal service mais waaw man man nag jigéen du ma ko doxal service quoi waaw comme ñu rëy ñi liñ jàpp di def waaw macho xabdale macho à mort te waxul jigéen joo xam ne du du du koju arma la non soxnaam rek moom du ko doxal su <coughs> service jamais jamais ndax nee na loolu dañuy bokk ci yabaate alors que moom moom moom mooy ki yabaate waaw moom moom di ko wax mooy ki yabaate parce que lii nga xam ne ci la àddinaay euh, texe àddinaay alaaxira nekk mu ñëw xañ ko boppam ci lañ teg ko ci loo xam ne wax yu min min iblis lañ iblis a ko wax loolu waaw ngir bañ tëjal ko buntu boobu ndax xam ne ne buntu bu rëy la mooy ab tawaadu waaw nga ñoo nga Cheikh euh, euh, Abdul Qadir al Jilani radiyallahu anhu loolu naan daa gis buntu yi jëme ci yàlla daal fu ne fekk na fa mu fees waaw <laughs> buntu julli naafila woor yëpp fees na waaye daal am na bunt boo xam ne ba mu fa demee moom daanaka bariwul ñu fa ne <laughs> raj raj loo amu fa mooy wàcc sa bopp di toroxlu ngir sa borom wàcce sa bopp ngir sa borom foofu moom bariwul rajraj loo iblis nag loolu la lay bañal parce que xam ne ne loolu min husnul xuluq yi nga xamante ne yonent yi noonu la ñu meloon moo tax yonent lay saasaam jaam bu jigéen manoon koo fekk ci mbooloo mu ñëw jàpp loxo dem ak moom te lépp lu mu ko service bu mu yónni yonent lay saasaam yonent lay saasaam lay dem def ko waaw waaw waxoon naa la bañ ci tollee ngi gis les machos à mort ak gaa yi nga xam ne al in fi sudurihim illa kibrun ma huwa bi baligha waaw rëy kese waaw moo leen topp nekk ci seen xol yi boo ko am fa kër tut dëkk waaw seen xol yi di di di toj bu leen ab jigéen wala ab xale waxee jottali ma dara waaw <coughs> ñuy waaj a toj waaw ndax mer ndax yéesi jikko ndax bon jikko waaw wal iyaadu billah kon al imaam ibn al mubaarak mu ne kon wa bazlil ma'ruf sa njekk jaamu yàlla yi lépp loo leen mën def ko te yàlla tax waaw waaw même bu la fekkoon ngay sieste nga war a sieste mais grawul sieste man nga ko repousser mais am sa mbokk boo am na loo ko mën a demal nga defal ko ko te yàlla tax waaw du nag joxe xaalis kese comme ni ñu jàpp nañ ne moom àddina bi léegi moom baax jaayu matérialiste yi mooy joxe xaalis waaw <laughs> wa kaffil adaa wa kafful adaa ñetteel bi di leen fegal li nga xam ne mooy sa lora ndax al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa min lisanihi wa yadihi yeneen tubaab saa saa am nee na way ci wommatu dëgg darajaay islam ki ko am dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne way julli ni moom dañoo fegu ci li nga xamante ne mooy ay <coughs> ayu làmmiñam ak loxoom waaw kon xusnul xuluq rafet jikko waaw ci gàttal mooy loolu waaw yow del supporter te tamit di supporter seeni lor voilà <laughs> mooy lor yi jóge ñoom yow dee leen fegal sa lor yi bopp waaye boobu it ci la imam Ibnul Mubarak boobu mais loolu boole ko ci <laughs> waxu ko mais ci la hein bazlul ma'ruf la wax talaqatul wajba wa kaffil adha waaye mooy bokk na ci ngar daajoo di yeenu ak taxamul di yeenu azan yi nga xam ne ñoo jóge min nahwihim yi jóge ci ñoom comme na ko boroom euh, kële doon <coughs> euh, Cheikh Ahmadul Xadim ci Masalik waaw radiyallahu anhu mooy da nga leen di seeni yu ñaaw yow bu leen lot di rafetal jëme ci ñoom lu baax loo am defal leen te bul yuppamte ko du xool li ñu yor te képp ku ñaawee ci ñoom nga jéggal leen te yàlla tax waaw ndax wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim la borom bi wax lu baax ak lu bon <coughs> yemuñu del jañe lu ñaaw luñ la def la gën a rafet waaw kon nag mu ngi noonu fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi waaye lan la wala in sabartum la huwa khayrun lis-sabirin bes leen tooñee na ngeen bu ngeen ñëwee bay fayu na ngeen fayul toll waaye nag bu mu muñul ne moo gën ngir muñ kat yi loolu mooy rafet jikko waaw ñu tooñ la nga am capacité wu fayu waaw am capacité wu fayu waxuñu la xam ne manoo fayu waa ji moo lëpp doole tooñ <coughs> tooñ na pare di la mëllee ne la aywa boo ci mënee dara ñëwal nga xam ne manoo ci dara ndax boo jógee mu fët la nga naan muñ naa ndey loolu taxul ñuy wax mais da nga koy mën a def lu la neex mais nga jéggal yàlla tax la waxoon fële ci ñoom Zeynul euh, Ali Zeynul euh, euh, ñi nga xamante ne nii ñoom buñ meree wal kaazimiina al ghayz biñ koy gis waaw la nga koo nga jéggal ko te yàlla tax waaw kon di yenu loolu mooy rafet jikko waaye man nga koo waxee nu gën a simple rafet jikko mooy ni yonent saa saa mel waaw daal lépp lu taxaw lu nekk euh, situation bu taxaw boo ci bëggee xam nan mooy rafet jikko mooy xoolal naka la yonent bi saa saa doxale woon loolooy rafet jikko jeex na waaw léegi nag nga xamul dara bu ñëwee naan la yow xam nga ne nangam ak nangam nga laaj leen biir xamal leen que ne ah yonent bi saa saa mi ñëw suñu borom royloo ba lii xewee nii la doxale te man laay doxale loolu xam naa ne. borom bi taggewu ko wa innaka la ala xuluqin azim pour rien waaw léegi nag nga laay leen biir léegi nag képp ku la alhamdulilah ku ci déglul bul tax yow nga teggi sa tànk mooy képp ku la gën te moo la gën rafet jikko wallahu taala nag ñu jàll ci beneen bi mu ne wasu ilo te laajees nañu mooy yonente bay sa sam an aktariment yudxulu naasa naar mais yonent bay saasaam li ëpp liy dugal nit ñi sawara mu ne alfamu wal farj allah alfamu gémmiñ wal farj ak pëy lu tax waaw ndax li boroom tuhfatul ahwadi wax rahimahullah li anna al mar'a ghaliban bi sababihima yaqa'u fi muxaalafatil xaaliq ndax jëf nga cam si nit lu ëpp ci sababu pëy ak gémmiñ ak pëy làmmiñ ak pëy ci lay rote ci loo xam ne day wuteeg borom bi ko bind lim ko digal làmmiñ topp sa làmmiñ boyal ko comme ni doon wax ci hadis bii ñu weesu ki yonent wa inna allah yubghidu al-fahisha al-bati boyal borom bi daa bañ ko vulgaire ci te ñaaw ay ay kàddu boyal sa làmmiñ rek loolu boo ko defee mooy nga sa borom mi la bind waaw parce que dane waa la la yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kenn doo yàbbi dara ci sa làmmiñ lu dul ne am na ñoo xam ne ñoom laa wax ay malaaka yu lay surveiller di bind li ngay wax kooku dalaa wax nga tàllal sa lu la neex wax waaw moo tax yonent way sa saam ne kuy wax na wax yiw bu paree na noppi ku gëm yàlla ak bés penc ba fal yaqul xayran aw li yasmut na wax yiw bu yiw nga jeexee na téye gémmiñam léegi yow nga boyal ko di wax yoo xam nañ en plus des vulgarités ah kooku kay yow xam nga ne yow yow yow yow yow yow yow maa yow yow yow yow yow ngay wuteeg sa borom waaw moo naa mu ne al imam at-Tibi de nee na al imaamu tiibi ak euh, tiibi mu ne fekk li ci kaw li ñu wax sànk ba pare la wax jarul ñu ci ñëwaat côté boobu am na lu mu ci wax ne ragal yàlla day junju rafetal jëf ak ki la bind di bi an yatiya jami'a ma amarahu bihi wa yantahi an ma naha anhu waaw di dikke lépp lu ko borom bi digal mu ciy def comme kàttanam fattaqullaha mastata'tum waaw ni mu gën a rafete fi moom mu fexe ko présenter noonu ngir yàlla waaye lépp loo xam ne day indi sànjum borom bi mu sooy ko lu ko borom bi tere mu fexe ko sooy mu ne kàntaa rafet jikko isharatun ila husnil muamalati ma al mooy day jinju rafetal moom la ñu di kaw ne bële taqwallahi yàq sa borom la rafet jikko yaa ngi caabi la mu ne day junju rafet jikko rafet doxalin ak mbindeef yi ah mu ne ñaar yi nag ñaari jikko lañ yoo xam ne dañuy waral dugal àjjana waaw mujibataani li duxulil janna seen contraire nag mooy li mu wax biñ ko laajee lan mooy dugal lan moo ëpp luy dugal nit ñi safara waaw la nga xam ne moo leen di fecc mooy contraire am mooy la lay tax ñu mooy mooy euh, lu jóge ci làmmeñ gémmiñ ak li nga xam ne mooy pëy mu ne amal famu fa mustamilun ala lisaan mu ne nag buñ la nee làmmeñ loo gémmiñ gémmiñ euh, la làm boo moo tax làmmeñ a tax wax waaw moo tax kanta <laughs> mu ne kanta pëy nag gis nga boo ko fa sawnuhu téye ko préserver ko min a'zami maratib ad-din dafa bokk ci martabaay diine yéewéy moo tax mu ne borom bi ne walladina hum li furujihim hafizun comme ci ay suuratu sa'ala sa'ilun ak yoo yële te bokk ak suuratul mu'minun ñi nga xamante ne nii ñoom de li furujihim tagg way ngëm yàlla yi qad aflahal mu'minun way ngëm yàlla yi texe nañu waaw waaw ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yàquwul ci nit ñi ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo préserver seen bakkan teg ko ci li ko boroom bi neex li neex borom bi mu ne ñooñu tagge na leen bokk na walladina hum bokk na ci seen jikko yi ak nañu melowoo li furujihim seen pëy xaafisuuna dañ koy dañ koy préserver waaw mu ne li anna hadhihi shahwa aghlabu shahawati ala al insan al imam at-Tibi rahimahullah mu ne ndax gis nga plaisir bi bànneexu sëy bànneexu pëy mooy bi gën ëpp doole mooy bi gën a noot ci bànneexu nit ki wa asaha ala al aql te moo gën a a mooy xel xam nga nit mën naan xel nii xam ne njaaloo moom lu bon la mais am na fu ko désir bi di tollu tentation yi bari te soriwul fexewul sori woon ndax salaamatun min hind aw jaariha an la taxilla doxra fii waariha waaw <laughs> boo bëggee mu mucc ci hind wala salma ak mbokkam yu sàggan yi waaw borom may de benn yow yow ak ñu sàggan ñii wóor ne yàlla boo bëggee mot ki ci ñoom nooy def nga bañ di wàcc bi waabil xawla waadiha te xur wa nga xam ne fa lañ nekk place ya ñu nekk nga nekk fa di titiyee ca wet ga léegi ñu fekk la ci seen biir wal iyaazu billah yow tentation yu rëy yooyu sori woo même bu dee sam xel may na la ne lii moom du ma lu ñaaw la mais da ngay jekki boo ciy tàbbi doo ci man dara ah wa asaha ala al mooy bu bu dee dafa yëngatu désir bi bu yëngatoo non nit ki nun lay def jaral ma ko jóge fii dem ndar nangam parce que femme bi nee na ko bien le plus vite possible waaw je je quitte à cinq heures du matin yónni ko benn photo bu mu sangal sa waay woo sa day mel ni daa am lu ñu ko roof non bu jaraloon jël taxi ba ndar dina ko def combien lay fay yoonam newu ci waaw mu ne jamono jooju moom même bu dee xelam xamoon na ne lii lu ñaaw la doon daw na yi man lu ma ko uyu mais bu ñëwee ba dugg ci jeex na <coughs> mu ne moo gën a mën mooy xel bu yëngatoo bu euh, euh, bànneex boobu yëngatoowee ci moom waaw mu ne wa man taraka zina xawfan min allahi taala ma al qudrati wa irtifaa al mawaani' wa tayassuri al-asbaab laa siyamaa inda sidqi ash-shahwati wasala ilaa darajati as-saadiqiin qaala ta'aalaa wa ammaa man xaafa maqaama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'ani al-hawaa fa inna al-jannata hiya al-ma'waa. Waaw, léegi al-imaam at-Tiibi rahimahullah